Euh, déet muy ragal ca la jiitu euh, alim ca ñoom wala hum déet caagan yaxsu nañu ciisu baay bu baax doom ya la ñu nar a def si gannaam wala sët ya yàlla du ko jàppee loolale sët bu baax lu bon la ya baay ya defoon wala lu bon ya maam ya defoon yàlla du la ko jàppee ñu bàyyi xel ci loolu sët bu baax sa maam ak sa baay lañ defoon sa yoon waaye maam bu baax sëdd yu bon yi lañu def sa yoon am xas ngaa am yàlla xas ngaa am yàlla jeex na rek wala dina ña nga xam ne kafaru dañoo weddi wa kazzabu ñu fenloo bi aatinaa suñuy aaya ulaayka ñooñu ashaabu naari ñoo di waay safara xum ñoom xaaliduna waaye béel lañu fiyaa ci safara soosale yàlla waxoon naag doomi aadama xitaab al am mu jóge foofale mu wax sosini doomi aadama mu jóge foofale mi ngi wax ci xeetu israil israil ila mooy yàlla jabrail mooy abdullahi wala jabrail ah ki yàlla wóolu jabrail aminullahi moom la tubaab bi naan gabriel jabrail la mikail xéewalu yàlla gi yaani ni'matullahi wala minnatullahi azrail mooy malakul mawt doole yàlla bi firawna moo gën a kàccoor malakul mawti moo buddi bakkanam seydina muhammad moo gën lu ci lu yàlla bindoon waaye malakul mawti moo ngëb bakkanam doo ko màggee ba du la jël doo ko yéese ba du la jël doo bari alal ba du la jël sa nguur du réy ba du la jël da ngay tëdd ci pale bi doo yëg garde rouge yaa ngi taxaw ci bunte bi mu daal di ngëb sa bakkan ñu ne faatu na démb yóbbu la hôpital médecin yëpp wër la mu ne poqet sa bakkan yóbbu ana pikiir ya ana appareil ya kon gi Israil Israil mooy Abdullahi Isra mooy Abdu waxoon naa leen làkk dafay duggante wa in yaatikum usaara asir ki ñu ki ñu jàpp ku ñu jar-jare prisonnier israil jaamu yàlla bi ana moo moo tuddoon israil mooy yonent yàlla yaqub alayhi salaam yaqub turam dëgg-dëgg mooy israil abdullahi waaye ne dafa doonoon caatu yaayam baayam moo doon isxaaqa maamam di ibrahim ñu dee ko yaqub ci seen làkk mooy caat waaye turam dëgg-dëgg mooy israil ñii fi nekk tey jii nag nangu suufi jàmbur ne ñoom ñooy bani Israël waxuñu dëgg de ñii ay sàmbaay booy lañ rek dañ leen dajale ñii jóge Amérique ñii jóge Europe Angleterre moo leen sos fi 1948 Angleterre moo leen andi fii fii ñu nekk tey ñu nangu suufi jàmburi waaye ñii du ñu setu yonte yàlla Yaaqub yi de déedéet du ñii setu yonte yàlla Yaaqub mënta mel nii nekk di tuur deret rek nit ku baax kenn du jóge ca moom di mel noonu la waxuma benn ak ñaar waaye mbooloo lëmm ay millions yi millions moo tax yàlla nee na yaa bani israil yéen xeetu israil uskuru na ngeen fàttale ko ni amati sama ni amati sama xéewal allati xéewal ba nga xam ne an ti man yàlla xéewtal naa ko aleykum ci yéen wa awfu na ngeen jox na ngeen dikkee wa awfu na ngeen jooxe wa awfu na ngeen motal bi ahdi sama kóllëre bu ko defee uufi man danaa motal bi ahdikum seen kóllëre wa iyaay man yàlla képp bu ngeen amee lu ngeen di ragal bu ngeen amee lu ngeen di eh, yergent bu ngeen amee lu ngeen di eh, tiite bu ngeen amee lu ngeen di tàppete farhabu ni na ngeen ma ragal man yàlla waa am na na ngeen gëm bi maa ci lëf la nga xam ne anzaltu wàccee naa ko ali musaddiqan muy aji dëggal li ma maakum ànd ak yéen nazaltu ak anzaltu du benn inna anzalnaahu anzala ak nazala du benn lu ñu wàccee benn yoon ak loo xam ne saa su nekk dañ cay wàccee dara dara nazala wàcce nañ ko dogit par dogit anzala wàccee nañ ko benn jóor dégg nañ wax bi moo tax yàlla ne inna anzalnaahu lépp dañ ko wàccee benn yoon ci guddi laylatul qadar ci asamaan bu njëkk bi di baytul izz am nañu ne baytul izzati inna anzalnaahu fi laylatul qadar lépp lu ko tàmbale alif alif laam lu ko tàmbale alham bismillah bi minal jinnati wan benn guddi lañ ko wàccee ci leetul qadar ci asamaan bu njëkk bi inna anzalnaahu waaye nazala nag dogit par dogit ba ñaar fukki at ak ñett yonent bi lii la def ci biir dund mu faatu ñeent fukki at la am yàlla yónni ko mu teg ci ñaar fukki at ak ñett mu soog a faatu nazala euh, benn par benn kon dégg nañu wax bi boo gisee téere yàlla jafeñ dafa ñëwoon benn yoon mu metti lool alquran benn par benn la wàcc wa aminu na ngeen gëm bi maa ca la nga xam ne anzaltu wàccee naa ko musaddiqan muy aji dëggal li maa maakum la nekk ak yéen wala takunu bu leen nekk awwala kaafirin di njël benn ñay weddi bii ci alquran gi wala tastaru bu leen wottee bu leen jënd bu leen échange bi aay ci samay aaya samanan ak gànjaru addina gi nga xam ne xalilam gu tuuti la mbokk yi war nañoo bàyyi xel fii rawatina sëriñ si ñu jox la benn kaat kaat rek ngay firi baatu yàlla nu mu la neexee wala ñu jox la benn kër ci HLM wala sikaab ngay firi baatu yàlla nu neexee buur wala yóbbu la yóbbu la umra nga ànd ak président ci avion wala yóbbu la nga aje màkka rek wala yëkkati ay chèque ci banque bi jox la yàlla ne na dërëmu àddina gi tuuti na de lii bu mu tax ngeen di jaay seen diina bés dana dikk mbubbu yi da ngeen ko summi waaye da ngeen génn kër gi da ngeen génn dëkk bi danañ gas ba mu ko dugal leen ci bu ko ragee ka toppandu leen jëriñ dara wala tastaru bu leen jënd bu leen wattu bi aayati samay aaya samanan ci njëgu àddina xalilan gu tuuti gi fa yaay man yàlla dong fattaqu ne na ngeen ma na ngeen ma ragal wala talbisu ah, bu leen bu leen bu jaxase labasa dafa am labisa am labusa am dafa mel ni boo ne sabt mooy bésu samedi boo ne sibt mooy dàll karbet boo ne subt mooy naaf naafu gerte ngaru dugub wala ngaru gerte walla naaf lii mooy subtu làkk arab dafay wëlbateeku boo ne salaam mooy jàmm boo ne silaam mooy jombaraay mooy xeer yi nekk ci wetu tël yi boo gisee nga fa ne dañ ko togg nii boo ne sulaam mooy loxo buy bul loxo boo xam ne diggante pël yi dafay génnee ndox boo nuyanteeg borom mu mel ni dafa raxas woon fekk ndox kese loolu mooy sulaam salaam silaam sulaam labisa labasa labusa labisa sol na labasa jaxase na kon dégg ngeen wax bi na ngeen téye baatu alquran lool moo tax bu leen tëb rek ne damay firi alquran déedéet bu leen ko def wut daraja bu mu leen ci dugal mun na leen dugal ci fitna wala mu dugal leen ci balaa danga wax baat anam goo xam ne du anamam na ngeen ànd ak xel na ngeen ànd ak dal xam ne téere yàlla gi loo ci wax da ko dellu déggaat de yawma idin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka aw haalaha bés dana dikk lépp loo waxoon mu mel ni magnétophone bii ñu teg nii sal wax yëpp da ko déggaat yal na yàlla dimbali ñu yaa rabbi wala talbisu bu leen jaxase alxaqa dëgg bil baatil ci neen wa taktumu ngeen di nëbb alxaqa dëgg wa antum te mbir ma yéen taalamuna xam ngeen di lii ngeen nekkee du lu jaadu wa aqimu na ngeen taxawal asalaata waxtu julli yi waaw nangeen saxal julli ànd ak jàpp gu sell te jàkkaarloog penku bi xanaa naafila booy tukki nag nga nekk ci oto wala nga nekk ci sa kaw fas yaa ngi jubloog Dakar mun ngaa naafila ci sa kaw daaba dara nekku ci de lii nag ngeen may ma ma leeral fi dara mooy suñu jafe ji nekk suñu diggante seetal démb la Arabie saoudite or Liban ci la woor Égypte ci la woor Koweït ci la woor Qatar ci la woor tey ñun ñu woor bu ñuy woor bu boo moytul noonu lay melaat kaaba gi ñaata kaaba moo am benn kaaba moo am ngeen bokk di julli benn waxtu bi fi élimaan jox gannaaw yow foofu nga jox kanam te sa julli wér na julli élimaan bi wér na am na ku nekk penku jàkkaarloog sow ndax fa la ko kaaba gi faree wér na am na ku nekk sow jàkkaarloog penku bi julleem wér na fa la kaaba gi nekk am na ku nekk bët saalum jàkkaarloog gànnaar di julli julleem wér na ndax ka ci kaaba gi la jublu am na ku jub am na ku nekk wàllu gànnaar jàkkaarloog wàllu saalum mi ngi julli te julleem wér na te ñun ñëpp ñu ngi ci biir benn jàkka bi te mooy masjidul haram ana lu tee kii di tijaan kii di qaadir kii di saazali kii di ghazali kii di xaatami kii di turabi kii di mirani kii di marsi kii di naqasabandi kii di badawi lu tee mënuñoo nawle wante ñun julli di te bu ñu demoon ci kaaba gi te ñun ñëpp ñu ngi julli elimaan mi ngi jàkkaarloo nii ndax kaaba gi fa la ko fare yow yaa ngi nii ngir fii la la kaaba gi fare mbokk yi tey ñoo dellu ci diina yàlla gi bàyyi parparloo bi ak dogo bi kii maliki la kii hanbali la kii ibaadu rahman la kii jamaatu falaax la kii laayeen la kii baay fal la kii tijaan la kii murid la kii qaadir la nañu jaamu yàlla rek parparloo bi dafa ñuy néewal doole wa aqimu salaa na ngeen taxawal julli waatu zakat da ngeen joxe azaka ci nag ci xar ci béy ci gëléem waaye rab yi nekk ci àll bi duñ leen génne asaka ak loo ci yar ay njamala ay kooba déedéet xaalis gi dañ koy génne asaka war kaw na ngeen ne yoggu ma araaki na ànd ak waaye yoggu yi na ngeen ruku ruku yu dal na ngeen julli julli gu dal na ngeen jaamu yàlla jaamu yàlla gu teey ata amuru na naasa moo ndax da ngeen di diggal nit ñi bil biir ci lu baax wa tan na ngeen di fàtte anfusakum seen bopp di digal doomi aadama na sangu te yow doo sangu lii de doy na waar wa antum te yéen taal tatlu na yéen a ngi jàngal kitaaba téere bi afala taaqiluuna moo ndax de ndax du ngeen xeluwaay wastainu na ngeen dimbale ko bi sabri ci muñ ku muñ da nga muñ isa maramaka dahru yawman bi nukbatin fa awsi lahu sadra wa hayyi lahu sabra fa inna tasarif al umuri ajibatun fa yawman tara usran wa yawman tara yusra bu la jamono nattoo na nga yalta sa dënn nga gàttandoo ko muñ tey mu neex ëllëg mu naqadi tànk ndeyjoor ak tànk càmmoñ la foog ñu wutuwante waaye toujours na neex déedéet yonent yàlla muhammad sax sallallahu alayhi wasallam yàlla mayu ko ko wasalaati ak julli boo gisee lu la jaaxal na nga jàpp ba set nga julli yàlla dina def li nga bëgg wa na naka moom julli day wa na naka nattu yàlla wa innaha naka ponk diina day la kabiratun lu rëy la lu jafeñ la lu ngand la illaa ndare alal xaasina ci waay ragal yàlla yi ñu noddu njël allah akbar nga sànni sa mbajjo nga jàpp jam jàkka ja mbokk li yombul de tisbaar daal di tàng nga daal di sol sa daal di jëm ca jàkka ja tàkkusaan yaa ngi ci sa biro yaa ngi ci tool yi nga bàyyi ko jëm jàkka ja julli gee noonu inna la kabiratun illaa alal xaashiin ana ñan ñooy xaashiin allazina mooy ña nga xam ne yazunuuna ñoom day jortu nañ doon ñu di jortu gëm nañu danañ wéy di gëm nangu nañ dañ wéy di nangu annahum naka ñoom mulaaqu rabbihim yàgg-yàgg dañu dajeg seen boroom wa annahum naka ñoom na waaye del si lañu ili jëm ci moom yàlla yaa bani israila yéen xeetu israil uzkuru na ngeen fàttaleku ni amati sama xéewal allati xéewal ga nga xam ne ana amtu man xéewtal naa ko aleykum ci yéen wa anni naka man yàlla day faddaltukum gënal naa leen alal aalamiina ci seen nitu jamono doowul ne ñoo gën daa iman bi abadan de seen nitu jamono wattaqu na ngeen moytu yow man bés bés a ngi dikk de bés goo xam ne sa bët a ngi xoole te gisatul sa nopp mi ngi ubbeeku te déggatul ah sa lopp sa loxoy nee nañ yàcc sa tànk yi na yasar sa gémmiñ mi ngi ni ŋàppeeku mën a too ñepp mukk tey jeexal nga nekkatoo borom kër gi tey da nga génn bokkatoo ci dëkk bi tey da nga génn bokkatoo ci notable yi tey nga génn dëkk bi de wattaqu na ngeen moytu yowman bés boobale bés boobale di doon umpuy benn doomi aadama yàgg-yàgg ah, da nga dajeg moom kenn ku nekk ni ngay dee kii dana dafay fakkastalu gaañu gaañu googu ndox dugg ci ndox boobu néewiloo tànk bi dana dem ba tooke dugg ci ñu ne ko sa tànk yi baaxatul dañ koy dagg rek dee dikkee na ko kële mu wànnent ñu dem ne dañ koy opérer cataracte la bëtam daal di seey dugg ci biir tooke dugg ci mu daal di gumba jaar noonu ba dee benn yoon ñu yàlla teg leen feebaru choléra seen biir di daw seen gémmiñ di sotti ba ñu jaar foofu dee ñi yàlla teg leen tension ñu paralysé seen yaram dootu mën a yëngooti ba kara ñuy dee ñii fetal moo leen di rey ñii nag moo leen di mbëkk ñii ci géej la ñuy des ñii avion mooy lakk daanu ñu dee ñii oto moo leen di raatale ba ñu leen di for benn benn lii lépp suñu kumpa la ana kan ci ñun la ana kan ci ñun la yoo yàlla bés boo ñuy rey yàlla nag ñu rey suñu biir sutura yaa rabbi kon yàlla ne na wa taxu na ngeen moytu yow moon bés bés ba nga xam ne laa tajzi ah du fay nafsun benn bakkan an nafsin ci bakkan shay'an dara yéen ñiy jàng arab yéen ñiy jàng arab na ngeen bàyyi seen xel fii nafsu jigéen la ci lakk arab moo tax ñu ne laa tajzi ñu andi taa yaa ayatu nafsu yaa ayatuha al nafsu al mutma'innatu kon nafsu jigéen la lakk arab dafa mel ni tubaab tubaab am na lu ñuy tuddee féminin ak masculin masculin mooy lu góor féminin mooy lu jigéen wala arab tamit dafa am lu ñu tuddee muzakkar ak mu annas muzakkar mooy lu ñu góoral mu annas mooy lu ñu jigéenal nafsu amul tegte lu jigéen waaye dañ ko jigéenal dafa mel ni safara naarullahi almuqadatu safara tamit lu ñu jigéenal la te amul màndarkay jigéen kon na ngeen ci bàyyi xel wa taxu na ngeen moytu yowman bés bés ba nga xam ne laa taj yi deesul fay nafsun benn bakkan an nafsin ci aw bakkan shay'an dara yàlla du wattee bakkan aw bakkan de yàlla jëlal sama sët nga bàyyi ma yàlla jëlal sama doom nga bàyyi ma kii sama bàjjen la jël ko kii sama nijaay la déedéet de wala yuqbalu deeful nangu min haa euh, ca àllaaxira shafaatun ramm de yàlla ubbil bunt bi sama gaañu dugg déedéet ramm na muy amee it gannaaw ndigalu yàlla la de man zal lazi yashfau indahu illaa bi iznihi lu loolu la wa waaw wallaahi kenn amul doole aljana yàlla gi acca gaa ñi dugg leen ku mu neex duggal déedéet ba yàlla di tabax aljanaam gi kell fekkewu ko sa sëriñ bu la wooyee sa sëriñ bu la wooyee ne bu weer bi dee kër gouverneur wala kër commandant dinaa la fa may benn cantine da ngay wokk sa bopp rek nga ree boo fa jógee rek nga ne sëriñ bi dafa naax kër gouverneur naka la ma fa mayee benn cantine waa kon aljana yàlla ga naka la naka la mu fay mayee aljana kon koo xam ne du jullit yéeféer la gëmul yàlla gëmul Seydina Muhammad nanguwul topp benn góor yàlla ne yowmal qiyaamati kaccet aljana mu dugg loolu du musa am waaye ramu nag dana am de am na koo xam ne boppam dong la mun a musal ci ndimbalu yàlla am na koo xam ne dina dugg aljana bi dugal ñaar am na koo xam ne dina dugg bi dugal fukk am na kuy dugg bi dugal téeméer am na kuy dugg bi dugal junni am na kuy dugg bi dugal million yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi boo demee ci raa iya ba xaadimu rasul di sëñ Tuuba yàlla nañ yàlla ci barkam yaa rabbi moom sëñ Tuubaa mi nga naan wa fiihi qaala nabi usmaanu yasfaru fii sabiina alfan wa kullun xaquhu naaru moom sëñ Tuubaa moo wax loola le nee na ci rammu góogale wa fiihi qaala nabi ca rammu góogale la yonent bi waxee ne naa usmaan bun affaan nekkoon di goroom di ñetteelu xalifaam dana rammu juróom ñaar fukki junni nit ñoo xam ne kullun kenn ku nekk ci ñooñu xàqu buñ ko bàyyi woon ak boppam rek cëram mooy naaru safar dégg nañ kàddu gi kon ñiy weddi ràmm ràmm luy am la de waaye ràmm gu munta am kii dund dundam yëpp sàngara si néegu jigéen yi jaay seen bopp di sàcc di fen xamul yàlla xamul yonante bi neri da nga ne kàcc ne gaa ñi dugg leen pour coppare àddina gi mu la doon jox du musa am kon dégg nañ kàddu gi ok wala yurasu deful jàpp min ha ca yowmal qiyaamati adlun aw gam-gamle gam-gamle mooy jëlal kii bàyyi ma li ak lii ñoo tolloo jëlal li nga bàyyi ma lii mooy adlun gam-gamle adlun idlun udlun waaw adlu dana firi maando idl yen yen yen gu diis comme sëfu mbaam sëf waaw udul mooy jeng udlu mooy jeng du benn adafaama halaka jol foo nisaani adafaama insha allah taala walaahum du caagal ñoom yun saruna def leen dimbale wa fàttalekul is najjay naakum is ba nga xam wa fàttalekul is ba nga xam ne najjay naakum musal nañ leen yéen fi yéen bani israil min aali firawna ci ñooñ firawna yasumunakum ñu bañ leen di togg sual a mbugal mu métti ah yu sabbihuna di rendi naakum seen doom yu góor yi waaye sax yona ñuy sàkkoo bàyyi mu dund saakum seen doom yu jigéen yi ah wa fi zaalikum aji nekk la ci loolu balaa un mbugal balaa un ak nattu Euh, azimun gu nganda nganda min rabbikum baw baw seen borom bu góor ñi jeexee jigéen fan la ñuy juratee na nag dañoo bari bari nañ de am nañu bind na ñetti téeméer lañu ak lu teg waaye am nañu bind na ñeenti téeméer ak lu teg lañu waaye képp ku falu Égypte na lañ lay wax dafa mel ni ci Kajoor ku fa falu dammel lañ lay wax ku falu Fuuta ñu tuddee la almaami ku falu Waalo ñu tuddee la Barak ku falu ndukkumaan du xam ngeen ndukkumaan mooy sama waa ji fii la fa euh, ku baax la yal na yàlla fay ko ku falu ndukkumaan ñu ngi lay tuddee bëlëb kon moo tax képp ku falu euh, Égypte Mesra ñu ngi lay tuddee na loolu seen ndomboy tànk buur la waaye na bi yàlla di tudd te mu daje woon nag Muusa ñu ngi koy tuddee tuut anji xaamuun tuut anji xaamuun am na ñu ñu tuddee Ramsis al awwal mooy Ramsis premier Ramsis deux am na ñu tuddee Shishaq euh, ñii ñëpp am nañu euh, du dégg nañu am na ku ñu doon tuddee Abu Sambal moom lañu dagg ba di ko naan Samba waaye fekk Abu Sambal la euh, tur bu yàgg la penku la jóge amul askan amul xeet bu ko tudd du séeréer bi du pël bi du olof bi tur bi wàcc na ci askan yëpp dafa doon tur bu yàgg yàgg lool kon yàlla nee na wa fàttaleku leen is farax naa ba ñu teqalee bikum ci yéen albahara géej ga fa anjay naa ko ñu musal leen ba ba Moussa ba ngeen ñëwee ba yegg ci géej gi Firawna seen gannaaw ah ngeen jaaxle lool géej gi suñu kanam noon gi suñu gannaaw ana nan la ñuy def yàlla ci la joxe ndigal Moussa ne ko dóoral sa yat ci géej gi ci la ubbeekoo doon ay yoon ngeen jéggi fan jey naa ko ñu musal leen wa axar naa ñu labal ala Firawna ñooñ Firawna wa antum te mbir ma mi ngi nii yéen tanzuru na ngeen di xool di gis mbir mi gite ŋaas wa fàtleekul is jamono ja nga xamee ne waa adnaa diggante woon digge woon nañu diggante woon nañu Muusa kii mooy njëlbeenu turam de Muusa turam dëgg-dëgg du Muusa turam dëgg-dëgg mi ngi tudd Waqayaa'il naka Israa'il Ismaa'il Ismaa'il lu dégg nañ ko Israa'il Waqayaa'il muy téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett moo moo tax alquran li ci yàlla tudd Muusa tudd ko benn yonant da ngay foog ne alquran ngi xanaa Moussa boog Moussa moo tax mu jóg waaye Muhammad dafa doon mu kammil ci Moussa mu kammil dafa am mu tammim dafa am comme mi ngi bëgg a guddi danaa ko leeral feneen mu tammim am na mu kammil am na mu tam yéen ñi jàng géométrie wala hendasa triangle mooy ñett koñ boo dajalee koñam yépp ñett koñ mi ngi doon téeméer ak juróom ñett fukk koñam bu nekk juróom benn fukk la zaawiya harda zaawiya harda zaawiya harda boo boole ñett zaawiya yi muy téeméer ak juróom ñett fukk zaawiya bële lu mu am rek li ci des dañ koy séddale ñaari zaawiya yi yenn yonent yi loolu la ñu tuddee mu tammim yenn yonent yi Muhammad mooy seen mu tammim ñenn yi mu doon seen mu kammil mu kammil jàng ngeen carré carré ñaata koñ lay am ñeent koñ benn koñ ñaari koñ ñetti koñ ñeent koñ koñ bu nekk ci anglais ñu ngi ko tuddee right angle angle bu jub mooy azawiya al mustaqima wala ki azawiya al qaima astaghfirullah azawiya al qaima moom darajaam juróom-ñeent fukk la 90 boo boolee 90 ba muy ñeent muy ñaata cent 360 waaw yonent nee na utlubul elma wala bi Chine Chine cent 360 la Chine ñetti téeméer la yaaba di fukk nuum bi juróom fukk la fukk ak juróom fukk boo ko boolee juróom benn fukk Chine ñett Chine bu wow ba ñetti téeméer la muy ñaata trois cent soixante mooy tour du monde wutlubul elma wala bi Chine kon dégg nañ ko kon carré ñeent angal la am loolu la ñu tuddee mu kammil yonte yàlla Muhammad dafa doonoon mu kammil ci yonte yàlla Muusa Muusa moo tax waqa yaa il la tudd waqa yaa il boo ko wàccee téeméer la ak juróom fukk ak juróom-ñett boo ne allahu muhammadu téeméer la ak juróom fukk ak juróom-ñett waaye Muusa bi dàkkantalam la ndax kees bañ ko dugaloon danañ ko firi ca kanam géej gi def koo jëñëx ba mu génn nekk diggante géej gi ak garab gi doomi Firawna doomu yarluwaan ba mu ko jëlee rek yaramam daal di wow ci saa si te dafa amoon feebaru ràmm ñu ne ko lii foo fekkee kéemtaan gi mu ne baynal mu wasa diggante ndox mi ak garab gi waa googale mu mooy ndox mi ci seen làkk waa bi mooy li leen di tàppale saa bi mooy garab bay baynal mu wasa ñu ne Muusa kon dégg nañ ko kon Muusa lii mooy turam mi ngi mel ni Israël ñu ne Yaaqub mi ngi leer yéen a ngi dégg macha allah lu ngeen dégg di bu ma demee ci kër gi ngeen laaj ko jotaay bi àtte na ko damay daw léegi pour ma mën a jeexal benn isib bi ñu ñaante te yeewee ko incha allah soreetul yàlla nee na wa fàttalekul is ba nga xamee ne waa adnaa eh, diggante nañu joxante nañu rendez-vous Moussa arbayna laylatan ñeent fukki ñeen fukki guddi yooyele ñetti fukki fan la woon Moussa daal di sangu mu set socc sol ay malaan yu bees yàlla na ko Moussa wooraatal fukki fan man gémmeñu aji woor soof soof bi ciy génn moo ma daqal la ko lañu misk nee nañ moo tax yàlla def ko ñeen fukki fan waaye bi Moussa demee di wuy ji yàlla balaa muy ñëw am na ku fa nekkoon ñu ko di saamiri moom mu jël seen takkaay ya tëgg ko mu mel ni mu mel ni aw séll nag ndeke moom dañ ko sànni woon ngir doowul doomu yoon yàlla doon yebal jibril muy ñëw ci moom di ko andi lekk jibril nag fu mu teg tànkam rek dafay daal di dund lii kéemtaan la fu jibril teg rek dafa daay dund dégg naa ñaari ñaari nettali ci ñaari góor yàlla euh, ñaar yëpp euh, seen mbokk lañu benn bi mooy maa ngi jéggalu euh, lim ma jegañ lool muy maam Alpha Samba di sama turandoo keneen ngi tamit nijaayu sama yaay la maa ngi jéggalu xam-xam moo tax ma li nit muy Cheikh Fanta Madi Haydara ca Kankan gi réew Guinée dafa am ku ñëw daal leen tawat aajo fekk ndeke ñu doon xéewlu ba ñu paree ndox moomu ñu naan ko ne ko demal boo demee na nga ci naan sangu ci sa aajo dana faju fekk waa ji jox na leen addiye bu duuf waa ji génn ne dëgg-dëgg daal man euh, sëriñ si léegi doy nañ wa seetal lu bari li ma ko jox bindul jox ma ma takk bindul jox ma ma naan jox ma ma suuru waaye ndox mi mu doon xéewloo desiti ndox moom la ma jox daal di mer rek jël bal jël butéel ba daal di dóor ci aw xeer ci saa si ñax daal di génn foofa la mu dellu ci sëriñ ba ne ko ah bi dafa toj na ne mu ne ko tojul da nga koo toj <laughs> da nga koo toj da nga koo toj lii moo tax lii la ñu tuddee al wirasa al nit yàlla yi dañuy am ay ndono ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi doxloo na ay garab sax sallallahu alayhi wa sallam bi jëmbat na ma ci benn at googu tàndorma bi meññ waaw na ngeen bàyyi xel insha allah taala dégg nañ ko wan bi maa ngi noonu la yàlla nee na waajoo yale suuf soosale ci la tibb denc moo tax ba Muusaa demee di wuyu ji yàlla mu daal di jël seeni i gànjar mu jëlee seen gànjar daal di ko daal di ko tëgg mu mel ni aw nag mu jël suuf soosu def ca nag ba commencé yëngut di naññ di luur mu ne ah Muusaa di yàlla bi mu seeti woon ñoo na gannaawam ñu ànd ci di ko jaamu dégg ngeen mbir mi kon mbir maa ngi noona le kon mbir maa ngi noona le moo tax su ma taxas tum topp ngeen jàpp al ij la yëkk min baad yi gannaaw demu Muusaa ga wala ijlas wëll ga wala sell ga wa antum te mbir ma yen saali mu ne waaye tooñ ngeen su ma topp afaw naa la ñu jëllalee la ñu jéggale la ñu balee ankum ci yéen min baadi zalik gannaaw loolu la'allakum ngir naka yéen tashkuru ngeen sant yàlla euh, mun a mun a yegg ci moom wa fàttalekul is ba nga xamee ne atay naa joxoon nañu Muusaa alkitaaba téere ba te mooy tawraata wal furqaana tegal ko ci lu teqale euh, dëgg ak fen lu baax ak bon Ah, lu yiw ak lu wéedi lii lépp la allakum ah, bu boobaa yéen la allakum ngir ga yéen la allakum ngir yéen taxte doo ngir mun a gindeeku wa fàttaleku leen is qaala is ba nga xamee ne qaala wax na Muusaa li qawmi ñeel ay mbokkam yaa qawmi yéen sama mbokk innakum naka yéen den zalamtum tooñ ngeen anfusakum tooñ ngeen seen bopp bi tixaasukum jàpp gi ngeen jàppal ij la yëkk bi waaw fa tuubu tuub leen waaye ilaa baarikum jëm ci ki leen fent ki leen amal yi ummatu muhammad am nañu lu rëy de ah seetal xeet yooyu boo futteeku woon njaalo boo buggee sol mbubb mi doo ko mën a sol waaye seetal xeet gi danañu futteeku njaalo solaan mbubb ma dem balu ji yàlla xeet yooyu bu ñu xaajoon seen alal ñetti yoon sulus ba lu ñuy génne azaka ñun dañuy xaaj suñu alal fukki yoon benn eh, fukkeel ba ñu génne ko azaka ñoom bu sobe laaloon seen malaan buñ ko fóotee du set dañ koy kuppati sànni ko ñun buñ ko fóotee rek mu setaat seetal bani Israël ba ñu tooñee yàlla yàlla ne duma leen jéggal mukk bu dul ma wàccee lëndëm seen kaw ngeen bocc jaasi di gorante ba ma dindiwaat lëndëm boobale ñi dee jéggal naa leen ñi dee ñi dund jéggal naa leen waaye pour ngeen am njéggal foog ngeen def lii bàyyi la na ci rey doom doom rey ci baay waaye seetal ummatu muhammad boo toogee astaghfirullah azim allazi laa ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilay yàlla far sa bakkaat fekk rëccu nga ko dootuma ko def bu démb doon tey duma ko def xam nga lii ngeneen la ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye ñi yàlla ne foog ngeen reyante ma seglo na jéggal faxtuloo na ngeen rey anfusakum seeni jëmm bopp zaalikum loolu day xayrun moo gën a yiw lakum ñeel leen am na neneen ñu koy firee waaye firig baatin la danaa ci jaaraat euh, jotaay bi mayow ko ndax alquran ñaar yi moo ci nekk euh, tafsirun wa taawilun zahiruhu tafsirun wa baatinuhu taawilun dégg nañ ko euh, zaalikum seen loolu day xayrun mooy wa yiw lakum ñeel leen inda baarakum faski leen fent di yàlla fakka leen bind di yàlla loolu lañ def de fa taaba aleykum yàlla nangu seen tuub innahu naka moom yàlla huwa moom kott attawaabu innahu luy mbir tey mbir huwa moom yàlla attawaabu mooy nangu waa koon tuub ba arahim mooy jéggalaa koon nga ba Muusa demee ñëw ne yàlla nee na yàlla nee na yàlla nee na alayhi salaam ñu ne ko Muusa duñ la gëmmuk bu dul yàlla gi ngi wax ñu gis ko ŋàmm ŋàmmaaral gite ŋaas moo tax jigu leen wa fatlakul iz qultum ba ngeen ne yaa Muusa lan na laka ñun dey duñ la gëm mukk lan lañ andi de duñ la musa gëm mukk ci liy dikk hatta nara Allaha ba ñu gis yàlla jaharatan gite ŋaas gis yàlla dana am de waaye du gisin bii de gisin bii nitu jamono foog léegi gis nga yàlla yow gënoo ragal yàlla gis nga yàlla bàyyi woo caaxaan xam xam nga yàlla yaa ngi wéy ci sa su dong yaa ngi fen yaa ngi eh, karabaane mag ñu baax ñi dey xamuñu woon lool mag ñi buñ la tarbiya woon daal la tarbiya daal la tasfiya xent la daal la tarbiya yéega la dootoo ragal kenn ku dul yàlla dootoo xam kenn ku dul yàlla doo wutati ci kenn ku dul yàlla subhaanahu wa taala waaye xam naa yàlla gis naa yàlla yaa ngi yore ay ndënd di dóor yaa ngi tëb di pàkkar ñi wallahi summa wallahi wa wallahi daiman abadan ndënd bu bokkoon ci diina wallahi suñu mag yu baax yi kenn du leen ëpp ndënd kon ki waa woon dana fa bëri de kon ña seen lew na gi dana fa bëri kon Medina Gunaas dana fa bari kon Touba dana fa bëri gan njël gan njël Fuuta kon dana fa bëri de waaye diina dana musu ca bokk de mbokk yi ma gën a leeral am na benn jigéen dafa ñëw fekk Seydina Muhammad demoon benn xare ba mu ñëwee ndaw sa benn jigéen andi ndënd te ndaw si ba ko yonent bi gisee ne ko ah fan la céet am ci céet rek la lislaam maye tëgg ak a fecc yonent ne ko céet fan la mu ne ko céet amul mu ne ko sa ndënd gi nag mu ne ko damaa ñëw ngir tëgg ko fii sa kanam mu ne ko ah ndënd ba sama biir kër mu ne ko waaw ba ngay xare ji fa nga jëmoon dafa sori woon ñu bëri dañoo téye woon doo ñib si fa ngay dee man nag ma daal di nisar ne boo ñibbisee dara jotu la sama ndënd gi dinaa ko andi ba sa kër gi danaa ko laal fi lool yonent ne ko mënoo kafaara mu ne ko amuluma kafaara mu ne ko boo ko lebee doo am loo ko fay mu ne ko amuluma lekk waxatuma lu ma lebee di fay mu ne ko léegi nag loolu na mu mu ne xanaa nga muñal ma nga mu daal di laal tuuti ndaw si di laal ndënd ba di laal ndënd ga ñàkkatooy xepp mi ngay laal ndënd ga rek kenn déggatul waaye bi ba Seydina Omar ne asalaamaaleykum mbokk yi ndënd gi ndax ndaw si def koo won ndax def koo gas suul ndax def ko sànni ci ginnaaw kër gi daal ndënd daal feeñatul moom yonent daal di ne Omar santal yàlla loolu day seytaane ragal na la mbedd boo sóobu rek seytaane sóobu beneen mbedd bu boobu du nangoo dajeg yow kon lan mooy seytaane foofale du ndënd ba kon nañu dégg wax sabar yi ñuy tëgg naan ay ndënd nangam la ndënd amul ci loole la am na doomi aadama yuy dem bay naan euh, sëñ saañ bi dafay gaarawaale tabala dama ci téere bu ñu tuddee alxuniya ci Abdul Qadir Jilani moom ci boppam moom moo araamal foofu loole la du dégg nañ demal nga nga seet téere boobal alxuniya li taalibi tariqil xaq moom ci boppam moom moo ko bind ci loxo boppam man araamalu ma daganam la damay nettali rek kon yooyu bu ci bokkoon ma ni dinaa ko doon wut de waaye nag def cee bokkul kon nañu ragal yàlla bu ñu siisu bu ñu lang lu baaxul kenn ku nekk yàgg sa bàmmeel kon mbir maa ngi noonu la tabale yi ñuy tëgg gànnaar la jóge fii te naar bu jigéen moo ko doon tëgg ay da ngay gis ay mbooloo naar ñu tiim benn benn këll rek di ci sotti ndox di dóor waaye ay góor takk seen ndigg bay jël ay ŋeñame yi ñuy def ci jëmbe di ko yëngal di pàkkarñu kii ban diina la nit faatu ñu tëggal ko ay ndënd ana ban yool la ci am kon mbir maa ngi noonu yàlla na yàlla dimbale ñu wa fàttaleku leen lu mu tëg wa fàttaleku leen is qultum ba ngeen waxee yaa Muusa lan nu'mina laka duñu la gëm mukk hatta nara Allah ba ñu gis yàlla jahratan ngite ŋaas fa axasatkum daal leen jàpp as-saa'iqatu ak xaacu yàlla xajul ci mbindeef wa antum mbir ma yéen a ngi nii tanzuruna di xool yëgatu leen amatu leen ak dal amatu leen ak tekkaaral ngir baatu asamaan bi ngeen dégg su ma topp ba asnaakum ci lañ leen yebalee yàlla delloobaat leen seen sago maaya leen ak tal ak dal min baadi mawtikum gannaaw seen yëgadi googale la allakum ngir ga yéen tashkura ngeen mën a sant yàlla wa zalal na karal nañu aleykum ci yéen euh, alxamaama mooy niir googu di niiri ñetteel bi këriis googu di ñuul këris di lëndëm kunus ñu doxale ko seen digganteeg jant ngir naaj yi naaji gànnaar gi bañ leen a sonnal lii lépp yàlla may na ko bani israil wa anzal naa wàccee nañu aleekum ci yéen al man na suuñ wa salwa ak kelew ba Muusa nekk ci àll ba amatuñ lu lekk yàlla wàccee suuñ suuñ mooy lan mooy sungu fi ma bu ñu mooñee lem mbokk yi lii neex na de kelew mooy lan bokkut ak kelew tew kelew moo gën a rëy cokkeer waaye yeggul ci ganaar ndawal gu neex la am lii lépp yàlla def ko doon defar asamaan muy wàcc ci ñoom suuñ kelaw yàlla ne kulu lekk leen min tayibaat ci waay teey naa ko lañu leen wërsëgal wa maa zalamuna du ñun la ñu tooñ walakin waaye kaanu nekkoon nañu yazlimuna di tooñ anfusahum seen bopp rek wa fàttalekul is ba nga xam ne xul naa wax nañu udxulu dugg leen xaasil xarita bi la dëkk am nañu ne mooy ariha am nañu ne mooy jéricho ba ñu génnee misra doon ay juddi jéer ñu ngi jëm ci dëkk ba yàlla na bu ngeen duggee fakulu na ngeen lekk minaa ci dëkk ba haysu shiitum fu mu leen fi soob ragadan lépp ne tax na wa wadxulu na ngeen duggee albaaba bunt ba sujjadan ngeen di way sujuud ah ngeen di way nugum waqulu waqulu na ngeen hittatun yow yàlla yàlla na ñu seppil suñuy bàkkaat waaye ñoom day hintatun la ñu wax te hintatun mooy pepp yàlla ne na ngeen ne hittatun yàlla sippil ñu suñuy bàkkaat ñoom ñu ne hintatuñ yow yàlla yàlla na ñu bëri yàlla na nga bëril pepp lool xam nga waroon nañ ak li leen yàlla digaloon ndax bu ko defee nax fir lakum nañ leen jéggal xatayaatikum seen ñaawteef yi wa sanazidu xel si nañoo dolli almuhsinina waaye rafetali fa baddala daal di soppi alladina zalamu ñetooñ xawlan kaddu xayra lazi budul kàddu ba nga xam ne la xiila lahum waxeef na leen ko fa anzalna ci la ñu wàccee alladina ca nga xam ne zalamu tooñ nañu rij san giraawaali mina sama jóge asamaan bii maa ngir la nga xam ne kaanul nekkoon nañ yaf su woon a doon ko di jëf ay jëfu kàccoor wala nar koo jëf ji ay jëf yu ñaaw bañ demee ci àll ga ba mar xamatul nan la ñuy def ñu yow Moussa ñun dey mar nañu yàlla ne Moussa jëlal sa jëlal sa yat gi nga dóor xeer gi ba mu dóoree xeer bi rek la ne paccax daal di def fukki bët ak ñaar bani Israël euh, seen lii mu séddee noonu lañu tolloon noonu lañu tolloon kenn ku nekk euh, sa askan daal di jël benn bët ñu cay naan di ca sangu moo tax seetal yonte yàlla Muhammad moo ëpp yonte yàlla Muusa kéemtaan Muusa yat la jël dóor doj bi ndox génn ndox yàgg naa génn ci doj waaye yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba ñuy xare Tabuuk ñu dem benn ndox mi jeex takk amatuñ ndox tuuti la ñu dese ci biir këll kuñ ko joxe nga ne man maruma joxal diw saxaaba yi ñoo baax da ngay mar ba bëgg a dee ñu jox la ndox nga ne man maruma joxal diw ñu bëri dee nañ fekk mar moo leen rey ba këll ba yegg ci Seydina Muhammad kenn nanguwul naan yonte yàlla Muhammad dugal loxoom ci biir këll ga diggante baaraanam yi ndox mi naan car car car car ay junni junni doomu aadama ñëpp naan ba màndi nandal seen jur jàpp ca sangu ca yonte jénne loxoom ndox mi daay taxawaat sallallahu alayhi wa anakan moo mel nii mustaam amul dootul am mukk sallallahu Moussa doj la dóoroon ndox génn Muhammad loxoom ci diggante baaraani fa la ndox génn wa fàttalekul is jamono ja nga xamee ne istasqa sàkkoon naa nandalu muusa ñooñ muusa li xaw mi ci ay nitam Moussa sàkkoon nandalu li xaw mi ñeel ay nitam faqul naa ci lañ waxee idrib saddal dóoral bi asaaka yat sa sa yat gi dóor ko alhajar ci doj bi fan fajar daal di daal di ball minu ca doj ba na isnata ashra te ay aynan fukki mbënn ak ak fukki bët ak ñaar xat dëgg-dëgg alima xam na kullu unaasin bépp nit mashrabum seen waay yàlla na kulu lekk leen washrabu ngeen naan min rizqillaay ci wërsërab yàlla gi wala taasaw bu leen di jaagar jaagari mufsidina ngeen di waay yàq fil ardi ci suuf si wa fàttaleekul iz qulnaa ba ñu waxee yaa Muusa ñoom bani Israalu ñuy wax yaa Muusa lan nasbira ñun dey duñu muñ ala taamin ci ñam waahidin bay benn rek fadu na nga ñaan lanaa ñeel ñu rabbaka sa boroom yuxiju lanaa mu génneel ñu mimma ca la nga xam ne tunbitu dana ko sax alaar du suuf si ñun daal léegi soof nañu yàpp ak yàpp rek nàkk ak nàkk rek léegi daal ñun li ñu miin moom lañu bëgg suuf si na ko génnee la ñu miinoon min baqliha ca pulloox yi xam ngeen pulloox bananku ñam bi wa qisaayiha ak iñaam ya moom la sama mbokk ginay di tuddee jaabare pël yi moom lañuy ñu tuddee jaabare wa fuumiha ak laaj wa adasiha ak lanti lanti dafa xaw mel ni ñebbe waaye dafa tàppandaar wa basalaha sobley ñu ne lii yàlla di àndi ñoom soxlaatuñ ko lii lañu soxla maa ngi jéggalu ci fii ci benn leeral laaj dañu naan dafa araam araamul de yonent dafa ne képp ku ànd ak xetu laaj na nga sori jàkka yi ku ànd xet bu ñaaw na nga sori jàkka yi ngir malaaykatu rahma yi nekk ci biir jàkka yi ak julli di waaye taxul laaj araam la laaj ci boppam dana dana faj feebaru lox kuy lox bañ loxam bañ a taxaw rek laaj dana ko faj laaj dana ko faj diwam tamit diwu laaj yéen a koy dégg lii ñuy tuddee kii taxaw di feebar bi tere nit lekk suukar jabet laaj dana dindi lool ci doomi aadama bu koy faral di lekk lu bari ndax li koy waral dafa am lu nekk ci biir doomi aadama ñu ko tuddee pancréas ci biir doomi aadama dafay génne benn xeetu liquide benn xeetu ndox di ko sotti ci lekk mu koy nal am na lu olof di tuddee dëmbeen dëmbeen mooy kilia dëmbeen mooy li ñu tuddee rein yéen ñu jàng tubaab olof di ko tuddee dëmbeen dafay segg li ci ëpp ci xorom mu dindi ko li ci ëpp ci suukar mu dindi ko bu demee nag ba dana am lu dikkee ni nga doon na ko ci sa baay wala nga doon na ko sa yaay wala ngay lekk suukar bu ëpp day dem ba dafay fatt tame googale daf koy yàq bu ko yàqee na dootu mën a génne liquide boobale di dindi suukar mu wéy nag ci sa deret bu yegg ci xol nag du gën ci doomi aadama boo gaañoo dootul wér ndax li ko doon wérloo amatul ci biir deret bi ñu ne borom dafa ànd ak feebaru jabet waaye laaj daf koy faj moo tax laaj araamul de déedéet da ngeen ku ànd ak xetam na nga sori jàkka yi waaye neewul ko ko lekk bul dem ci jàkka waxuñ loolu de mooy araab yi ñu ngi ko def suum waaye arab bu njëkk ñu ngi ko tudde fuum dégg nañ ko làkk dafay toxu dafa mel ni ñun fii dañu naan summa boo demee libi mënuñoo ne summa tumma la ñuy wax ñun fii dañu ne ja ja allahu jalilun boo demee Égypte ñoom galilun la ñuy wax galil mënuñoo wax jà waaye jali gaa la ñuy wax boo demee lu mel ni Mauritanie mënuñoo wax fa naari gànnaaw mënut a fa vë la vë lii dafay am ci biir askan moo tax ni ko alquran àndee fii ne fuum am na ñu ko dee tuum waaye lépp benn bi rek la de dégg nañ kon mbir maa ngi noonu la ñu ne ñoom daal Muusaa liñ doon lekk sàppi na xaala ci la waxee moom yàlla a tastabdiluuna ndax da ngeen di wottee da ngeen di remplacer allazi la nga xam ne huwa moom adnaa moo gën a yées billazi ca la nga xam ne huwa moom xayrun moo gën a yiw bu fekkee loolu ngeen bëgg ihbitu ci pelu leen eh, wàcc leen misra ca dëkk ba fa inna aji nekk la lakum ñeel leen maa saaltum li ngeen laaj fa duribat yàlla saddeef na alim ci ñoom azillatu toroxtaande eh, wal maskanatu ak ak mbaadoolo wa baa u dellu nañ bi radabin eh, ci mer ci sànj bi radabin ci mer minallaay gu boo ci yàlla yàlla may la lu toll ni ci ngëneel nga ne déedéet lu toll na la ci yées nga bëgg ah, ku yées lu yées rek lay topp zalika mi ngoog mooy bi na naka ñoom kaano nekkoon nañ yafuna billah bi aatillaahi di weddi aaya yàlla yi wa yaqtu la ñu doon rey annabi na yonent yi dañu doon rey yonent yi zakariya dañ koo rey daaniyal dañ ko rey daaniyal dañ ko rey daggate ko lii yëpp ñoom def nañ ko am na ñaari bàmmeel boo demee ci Égypte nee nañu Daniel moom la tubaab naan Daniel nee nañu fa lañ ko suul am na bàmmeel bu ma mus a siyaare ci benn dëkk bu ñu tuddee Mawsil boo dikkee ba Irak boo dikkee Irak nga nekk Bagdad nga jàkkaarloo penku sa wàll gànnaar mooy yoon googu su ngay jaar nga dem Karkuk nga dem Tikrit nga dem Ninwa Ninwa fa la yonent yàlla Yunus sa juddoo fa la bàmmeelam nekk boo ko paasee na nga dem Mawsil ci kaw balaa nga yegg Kurdistan bàmmeela mi ngi foofale nee nañ moom la am na yonent bu ñu tuddee Hisqiil fala bàmmeelam nekk Siisa di caatu yonent yàlla aadama am na fu ñuy siyaare nee nañ fala la nekk radiyallahu alayhimu salaatu wassalaam kon lii yëpp bani Israël reyoon nañ ko ci ay yonant bi xayri xaq fekk teguñ ko ci benn dëgg zaalika loolu bi maa asaw ngir mooy lañu mooy wakaanu nekkoon nañ yaatoon di jalgati inna lazina na ñu gëm yàlla wallazina ak ñi nga ne haadu haadu dañoo ne yooni yahud lañu topp wan nasara ak ña nga xam ne nasaraan lañu lan moo andi ñaari tur yi yonti yàlla yaqub dafa am doom bu duloon yahuza ña ko topp nee nañ loolu moo andi tur yahuda nasaraan dafa am benn dëkk ci Palestine bu ñu tuddee nazira tubaab bi naan ko Nazareth ña fa génnoon ñu ne ñoom la ñu tuddee na nasaraan man ansari ilallahi xaalal ans ah nahnu ansaarullah alhamdulilah lii dina may neex lool kenn ku nekk sa sago booy jiw boo gestoo nga gis mu sax boo tàmbalee ñu yeggalal la sa xel dina dal xam ne bés boo fa nekkul it la fa newoon du fa jóg mukk yal na yàlla fay leen lu mu teg wasaabiina ak ña nga xam ne ñoom la ñuy jaamu mooy ay bant ay xàmb ay ay ay jinne ay seytaane yàlla nee na kenn ku nekk la nga topp bu dee sa askan la bu dee sa waaso la waxuma ci dara waaye man yàlla ki may ki may dalal mooy man amana billaay ko gëm yàlla wal yawmil aaxir mu gëm bi sa àllaaxira wa amila ta mu jëf saa leen lu baax fa lahum dana leen ñeel ajum seen pay inda rabbim fa seen boroom wala xawfun déet tiit alim ca ñoom ca la paase wala du caagan hum ñoom yahzanuna ñuy am tiis ñu nar am tiis ca lay dikk waa bani israila fa ñu nekkoon yàlla buddi woon na benn montagne ngeen nangu ma jàmmal leen ngeen nangu ngeen bañ a nangu ma daal leen raatale ci noonu montagne bi ñoom ñëpp ñu ne nangu nañu ba yàlla wéyelee loolu rek ñoom daal di wéyaat seen lu bon dafa mel ni mbooloo ay xar bu leen xaj rombe ñu daal di betu ah betu ci wolof mooy jël ree jël geenam dugal ci diggante ñaari tànkam mooy betu ci wolof ay xar bu ñu gisee xaj noonu la ñuy def ñu ko tooral seen ndax ci ñoom la jëm bu wéyee rek ñu wéyaat di lekk ñoom bani Israël noonu lañ meloon bu nattu yàlla dikkee rek ñu nangu ne ay euh, jullit lañu bu nattu yàlla demee rek ñu dellu seen caaxaan ya wa fàttaleekul is axas naa ba ñu jëlee misaaqakum seen dëgër laay wa rafanaa ñu yëkkati fawqam la leen tiim a tuura seen doj ba tuura siniin wa haazal baladil amiin xuzu jël leen maa ateenaakum lañu leen dikkee bi quwwatin ànd ak farlu ànd ak dogu ànd ak pasteef ànd ak doole waskuru na ngeen jëfee na ngeen jëfandikoo na ngeen jumtuwoo na ngeen tudd maa fii li ci téere la la'allakum ngir yéen tattaquna ngeen wéy di am ragal yàlla waaye déedéet su ma topp te wallaytum ngeen ne waqeet joxe gannaaw min ba'di zaalika gannaaw loolu falallaa cey bu nekkuloon fadlullaay ngeneelu yàlla aleykum ci yéen wa rahmatu ak yërmandeem lakuntum kon de da ngeen nekk mënal xaasina ci way perte yi walaxat ci dëgg-dëgg alimtum beneen mbirangoog yàlla def leen ne woon am na xeet buy ñëw ñu ko tuddee ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam aljuma laa leen may yéen nag maa ngi leen may bésu samedi bu waxtu bi jotee na ngeen bàyyi lépp jaamu ji yàlla bu ngeen pare ngeen delluwaat ci seen liggéey ñu ne yooyu yàlla samdi bi yëpp lañu la jox yàlla bu la ne benn neel benn rek waaye bu la yàlla ne benn nga a ñaar mu ne fukk te doo ko mën a def ana nan la yàlla def ñoom ay nappkat lañ woon bu samedi dikkee géej gi dafay fees jën bay tuur ci biti waaye bu dimanche jotee du ñu gis jën ñu ne nan la ñuy def nañu gas ay pax aljuma samedi jën yi tuuru ci duñ mën a génn dimanche ñu napp leen bañ ko defee ci leen yàlla soppee def leen ay golo ñu ne golo yi ci golo yooyu la bawoo déedéet ku yàlla mosa alak jeex na dootoo del seeti moo tax yàlla ne wala kat dëgg-dëgg alimtum xam ngeen allazina na nga xam ne ita daw jalgati nañ min kum ci yéen fi sabti ca bésu samedi ba fa qul naa lam ca lañ leen ne kuunu ay wéy leen nekk na ay golo xaasina ngeen di waay sooy fa jaal muy ak njatamal li ma bay na yedeeha e, seen diggante ndend ña fa nekkoon daal di mën a waaru bàyyi lu bon wa maa xalfa ak ñooy dikk seen gannaaw wa mawizatan muy ak waar lil muttaqina ñal waay ragal yàlla yi aaye bii di ñëw nag moo tax ñu tuddee saar bi suratu bakara bakara mooy nag ana lan moo ko waral ñaari nit la woon seen ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay ay doomi baay tëx lañu amuñu benn mbokk bu dul ñoom ku ci dee sa morom moo la war kenn ki ku ñàkk la kenn ki ku am la kële bu doon tey la ñu ne ay milliards la am kele bu ndekkee def def def ko wuti bu añee daf ko wuti bu reeree daf ko wuti mu yàkkamti waa ji dee ngir mu doon alal ga moom it mu mën a bànneexu waaye saa su xëyee mu fekk waa jooju gën a wér mu bàyyi benn bés waa ji génn rek mu daal di ko tëru diggante ñaari dëkk daal di ko rey dellusiwaat ci dëkk bi daal di ne rey nañu mbokkam ba ñaari dëkk yi yeew seen fas bugg a jaamaarloo ne dañuy xare am ku ne balaa ngeen di xare aw yonent yàlla mi ngi fi di muusaa dem leen laaj ko du jom mu wax leen kan moo ko rey moo gën ngeen di reyante bañ demee ci Muusa nag ndeke am na lu xew lii feeñal ki rey waa ji ndeke ci nag lay bawoo ndeke nag boobu benn secret moo ci am benn góor la woon ku baax la moom jigéen bu dee woon lu mu am jigéen bu jëkkëram dee lu mu am mu sédd koog yow day yendoo liggéey di jox ay jirim di dox mbokk di di dox dëkkandoo yàlla dogal bés am nag mu ne a ah, soxna am ne ko man de dama nekk jigéen mu ne ko da ngaa ëmb mu ne ko dama nekk jigéen mu ne ko ni taxawal doom bi tam ma dencal ko dara keroog ba mu liggéeye ñu fay ko benn nen nen ngoogu nangu koo togg nangu koo maye mu defal ko ganaar ganaar bi tostan ko mu doon ay ganaari ganaar mu soppi ko def ko ay xar soppi ko def ko ay béy soppi béy yooyu yëpp def ko benn nag ndeket nag boobale waa ji ba muy doon nag soxna ba mu doonee nag amuñ ko ko yor nag bi nekk àll yàlla suturaal leen dara fàddul nag boobale ba mu demee ba doom ba judd ba màgg ah mu ñëw ci yaayam ne ko yaay sama baay ndax bàyyiwu fi woon dara ah mu ne ko sa baay day benn nag laa ko xamee te dugg na àll waaye rafet naa njort sa baay baax bi mu baaxoon ci doomi aadama yi yàlla du nax saayal nag boobale moo tax nañ def lu baax yàlla du dina ko fay ci njoboot gi tey yaa ngi def dara ndeke ëllëg ci say setaat la ko yàlla di fay si xale bi dem ci àll bi daal di di ko seet di seet ba gis nag bi fekk dara jote ko nag baa ngi rafet mu ngi duuf mu àndi nag bi ci kër gi ñële tamit bañ demee ci Moussa ne ko kan moo rey suñu waa ji Moussa ne bu ngeen bëggee xam ko ko rey da ngeen di jël benn nag rey ko muy sarax bu ngeen lekkee ba pare yax bi ngeen ran ku jël ñëw teg ko ci kaw ku deeki ni giñ naa ci yàlla mi yebal yonte yàlla Moussa du man ko rey ne ki ko rey bu ñëwee rek di ko mën a wax làmmiñam dafay fasu dana lox ba yax bi rëcc ko ñu ne ko Moussa nag ba nan la mel Moussa di leen waxal bu ñu teewoon benn nag rey rek mu jeex waaye ñu koy laaj nu couleur bi mel bu mag la bu ndaw la Moussa di leen jox melokaan ñu dem wër àddina gi yëpp gisuñu benn nag bu mel noonu bu dul nagu xale ba gis nga ndimbalu yàlla ni muy dikkee ñu ne sa nag bi la ñu bëgg yàlla yebal foofale ca xale ba ne ko sa nag bi na nga ko rendi nga ne leen buñ ko rendee der bi lu ko fees ci wurus moom laa leen koy jaayee bu paree ngeen seel der bi mu mel ni ay buum lu mu wër ci suuf ngeen jox ma ko noonu lañ def xale bi am na suuf nekk borom réew waaye am na alal doon borom alal gis nga yàlla di def comme ci nag la ko yàlla jaarale woon loolu feeñ ci téere bi ñu tuddee ko suratu baqara kon mbir maa ngi noonale kon yàlla nee na wa fàttalekul isqaala ba waxee Muusaa li qawmi ay nitam inna laa naka yàlla ya'murukum mu ngi leen di digal an tasbaw na ngeen rendi baqaratan aw nag xaalu ca lañ waxee naa ndax da ñuy jàpp suñu solo si huzu an muy aw yëj muy aw mbellee xaala ci la waxee moom Muusa awuzu billahi maa ngi musu ci yàlla an akuna ba may nekk minal jaahiliina ci waay réer yi di wax lu amul xaalu ca lañ waxee ud u naa nag ñu laajal rabbaka sa boroom yubayyinu na biral lanaa ñeel ñu maahiya moom nag ba naka bu mag la wala bu ndaw innahu xaala ci la waxe moom Muusa mu ne innahu luy mbir tey mbir yaqulu yàlla day ma ngay naan inaa nag moom baqarat na aw nag la laa faaritun doowul nag bu mag ba gëbëra wala bikurun doowul nag bu ndawee ba doon aw wëllu awaanun bu diggu doomu la bayna zalika diggante loola la fafaalu na ngeen def maa la nga am na tuumaru na leen ko digal waaye taxul ñu def de laajte bu ëpp baaxul yu bayin lanaa mu biral ñu maa law naa luy melokaanam xaala Muusa daal di wax ne yàlla nee na innaw luy mbir tey mbir yaqulu borom bi mu ngay tontu ne innaa naka moom na aw nag la safraaw buy aji nete faaqiwun buy aji mbaasaar xam nga couleur bu nekk dafa am lu muy daanoo boo ne weex da ne tàll boo ne ñuul da ngay ne kukk boo ne xonq da ngay ne coy boo ne nete da nga nekk euh, pul wala mbaasaara law nu am melokaanam tasuru dana bëggal annaasir na waaye xool yi xaalu ca lañ waxee yow Muusa ul ulanaa ñaana ñu rabbaka sa borom laaj ko yu bay na mu biral la naa ñeel ñu maahiya moom nag ba naka la inal baqara naka nag yi dey day tashabaha dafa niroo dafa jaxasoo ale naa ci ñun wa inna naka ñu de insha allahu ndem soob na yàlla la muxtaduna waaye gindeeku la ñu ba loolu amee xaala ci la waxee inna naka moom yàlla day bu ñu waxuloon allah duñ doon gis nag boobu mukk yaqulu innahu luy mbir tey mbir yaqulu yàlla mi ngi naan innaha naka moom day bakkatu nag la la zalulun dowul nag bu ñu yar ah, tusirul arda muy jénji suuf si dowul nag buy béy de wala tashqi du nandal alxarsa gàncax musallamatun nag bu mucc la amul laago laa siyat déet ay tisit déet ay tomb tomb fiyaa ca moom xaalu ca lañ ko waxe alaana léegi jiita dikkee nga bil xaq ci dëgg fa zab ci lañ jëndee nagu xale ba fa zabuha ñu rendi ko wa maakaadu xaawaatuñu woon daanaka tuutee desoon duñ ko doon mën a yafalu na def lii lépp yàlla jaar na fa ak israil wa fàttalekul isqatatum ba ngeen reyee nafsan bakkan fa daaratum ngeen jëñante fiha ca néew boobale anakan moo ko rey euh, wallaahu yàlla mu xijun aji génnee la maa lépp loo ne kuntum nekkoon ngeen taktum na doon ko doon ko nëbb yàlla dina ko génnee de aaya bi waxoon naa leen ko bi moom aaya bu aay ci sàcc la aaya bu aay ci sàcc la hmm, boo ko defee bu ko jëlee tamit yóbbu ko dana feeñaat dama feeñaat bu feeñu ci loxo mi dana ko feeñ fi mu ko teg walla muxrijun maa kuntum taktumuna dégg ngeen na ngeen ci bàyyi xel incha allah yal na ko yàlla barkeel yàlla nee na faqul naa la ñu ne idribuuhu la ngeen dóor néew bi idribuuhu na ngeen dóor leen na ngeen dóor néew bi bi ba adaa ci lenn ci nag bi ñuy rang di dóor di rang di dóor ah ki nga xam ne moom moo ko rey bam ca bañ na ko da ngay dóor de mun a ah man muy sama mbokk ñu ne ko mbokk amu fi tey da ngay def di ñëpp di def ba mu ko jëlee rek ci la ci la loxee pat pat pat pat yax ba daal daanu ci kaw néew ba néew ba ci la jóge mu ne dammi ànd fulaanin waa ji moom a rey kon feeñ na ni yàlla dekkilee kookale yuhyi laa yàlla dina dekkil al mawta waay deey kazalika naka ni mu dekkilee néewu bani israel boobale wa yurikum yàlla de dana leen woon ayati ay kéemtaanam kum ko soob nu mu ko soobee lii lépp la allakum ngir ga yéen taaqiluun ngeen mën a xelu waaye su ma topp xasat wow na kong xulubukum seen xol min baali zaale gannaaw loolu fa hiya xol googale kal hijaarati mi ngi mel ni doj kon gis yàlla bi ñuy wax wala xam yàlla bi ñuy wax mi ngi nii walakin unzur ilal jabali fa in istaqara makaanahu fa sawfa taraani jabal googu doj la kon hijaara bi lan la xeer la xeer moo dajaloo doon doj kon yàlla ba muy naan Muusa unzur ilal jabali ci ñooñ xam yàlla nee nañ du doji tuuri siinin de waaye dellu sa xol nga xaatir nga xalaat ba Muusa xalaatee yàlla fa sayqa Moussa fa xara Moussa sayqan fa xara ci la xaawee ko moom Moussa daal di daanu xam na yàlla ba mu jógee dafa ne subhaanaka tuubi rubi moo tax la ñuy gis nii fekk da la mag ñu doon gis euh, macha allah yàlla dimbale ñu lu na lool gis yàlla bu la dul fonkloo say wayjur du la loo nit ñu baax ñi du la benn la diinay lislaam waaye caaxaan ak caacaay déedéet kon fa hiya moom xol danay wow kal hijaarati mel ni doj aw ashad wala gën a wow ashadda wala gën a tar xaswatan ci woyin wa inna aji nekk la min a hijaati ci doji la may tafajjur boo xam ne na ball minu ca moom al anhaaru ay déeg am na doj yoo xam ne déeg dana ci ball ay fleuve wa inna aji saxle min haa ci yooyu la may shaqu loo xam ne na xotteeku fa yaxuj daal di génn minu ca moom al maa u ndox wa inna min ha am na ci ñoom doj yoo xam ne la maa yahbidu dana xaawiyeku min xasyatillah ngir ragal yàlla wa ma laahu deel di la ngeen di jëf yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla jàppale yal na yàlla aar ñu yàlla bu yàlla tas yaakaar yi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam